ñu ñëw fi ñu yemoon ci saar bi li suuratul anaam inshaa allahu taala tey lañu koy jeexal suñu boroom tabaaraka wa taala di wax baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim innal ladhiina farraquu diinahum wa kaanuu shiya'a lasta minhum fii shay' innama amruhum ila allahi thumma yunabbi'uhum tabaaraka wa muy wax ne inna alladina mu ne yi nga xamante ne nii farraqu diinahum ñoom dañoo wasaare seen diine mooy li nga xamante ne yoon sóobuwaay bi nga xamante moom la leen bi tabaaraka wa daldi woon rëddal te sóob leen ci ñu mujj nekk ñoo xam ne ay pàcc pàcc lañ ko far def minal yahuudi wan nasaara daldi ndax ay wuute rekk yoo xamante ne topp seen bànneex yi loolu ci yahuud yi waaye ci nasaraan yi waaye ci jullit ñii comme ni ñu ko gise woon kero ci li yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne ñaar na borom bi ñett mu may ko ñaari daldi koy xañ benn bi gisoon nañ benn bi ko xañoon mooy ne alhamdulillah mooy ñenn ñi wa an yusallita ñenn ñi muy sëmbërtal ñenn ñi ci ñeneen ñi ndax lan seeni hawaa seeni topp seen bakkan yee tax léegi nag yu yudiqa ba'duhum ba'dahum sa ba'd bañ doon gis loolu le muy mosal ñenn ñi leen wextan tartaru bugalu ñeneen ñi nga xam ne noonu la suñu borom nag nee na gaa yu mel noo le tàqale seen diine nga xamante ne topp seen bànneex yi li leen borom bi boole nga xamante ne moo leen boole ci lislaam moo ëpp fuuf yu ndaw yi nga xamante ne nii moo tax ñu bañante daldi seen xaw dañu jaaronto ay taal nekk ñoo xamante ne nii dañoo nekk ay sectaire yoo xamante ne jàpp nañ ne fi ñu bokk nii bu dee ñoo xam ne ay tariixa la ñuy wax jàpp nañ ne ñoom tariixa bañ ne képp ku ci newul yow manoo baax walla manoo baax ci l'islam de manoo baax voilà am na sax ñoo xam ne dañ ciy àgg ci ñoo xam ne même même tariqa ba ñu bokk sax dañu ciy seet ña nga xam ne jàpp nañ ne ñoom kuréel ba ñu bokk ci tariqa boobu ñoo ñoo baax ñi ci des kenn nu ci wal iyaadu billah léegi yow bu dee ñooñ la jàpp lan ngay xalaat ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoom gëmuñu sax ay mbiru tarixa yooyu nga dem tamit ci ñi gëmul tarixa nga gis ñi nga xam ne noonee ñu mel nga gis ñoo xam ne noonu lañ mel wuute ci loo xamante ne dara ci wàllu diine te teguñu ko fenn lu dul topp al bidaa wal ahwa topp bidaa yi bidaa yi ak seen bakkan kese suñu boroom nag ne ñooñu moo xam ci yahuud yi wala chrétiens yi wala ñi nga xamante ne ñooy même ci xeet bii innal ladina gaa yi nga xamante ne nii farraqu diinahum dañoo taqali seen yoon wi nga xam ne wenn la woon ñu def ko ay yoon yu bari ba looloo tax ba daanaka loolu day mel ni moo tax mënatuñoo jaaroo taal daal di seen sóobu waaye wañ leen sóoboon daal di woon leen ci teg seen mode de ku nekk dugal ci ndax lan bañ a topp alquran ak sunna ndax bu ñu ko toppoon ñooy bokk ay wax fii mu ne luñ la man di wax gis nga waa ji nga xam ne même dañ naan waa ji ibaadu la voilà moom ibaadu la même bu dee ne sax moom reconnaître wul ci benn mouvement quoi gars yi gis ni muy doxalee rek ñu naan ibaadu la gis nga kooku wala sax ki nga xam ne moom dafa reconnaître ñu ne moom ci mouvement ibaadu rahmaan la ko léegi ñooñu boo seetloo nga gis koo xam ne ab tiijaan la wala ab murid wala ab xaadir wala ab laay ab ab koo xam ne nee na waaye lu man di doon mais nga gis ko. mu nekk koo xamante ne nii kenn mooy ñi ma la wax léegi ñi waa yi nga gis koo xam ne moom day topp sunna ak alquran ak sunna gis nga boo seetloo moom ak waa jële waa ji ne moom moom ñoom la gars yi di wax Sénégal naan waa ahlu sunna wal jamaa mel ni walla wal iyaadu billah mel ni tarixa yi ñoom bokku ci waa ahlu sunna wal jamaa booy wax sax nga dégg ñenn ñi nga xam ne nee nañ ay sëriñ lañ ci ñoom ñoom booy wax ñu naan ah laaj leen ko waa ahlu sunna mooy laaj laaj leen ko gars yi non mais vraiment ak riir daa bari quoi mel ni ñoom ñooñu tarixa bi ñuy woote ñooñu ña fa ne ña ña ko <laughs> ña ña ko fi sampoon ñoom nekku ñoon ci ahlu sunna wal jamaa léegi ñoom ñu ne ñël mais boo seetloo ki nga xam ne day daxal day day day jaamu yàlla te yàlla tax même bu dee nee na la wala tiijaan la moom boo ko seetloo moom ibaadu bële nga xam ne moom nee na sunna ak alxuraan gesee ko ñor ñoom ñooy bokk lu ñuy def boo gisee ñu daje ci mbooloo wala sax dajewuñ fekk nga gis leen kële du joxe loxo mais kii du joxe loxo jigéen bu ko nangalu nga gis mooy yi kële di bañ moom la kii di bañ parce que ñoo bokk ay mbir benn la alquran la sunna la loolu nag mooy gis nga ñooñu ñooy bokk sinon bu dul loolu nag bu loolu amul nag parce que mooy parce que alquran ak sunna moo leen fédéré même bu dee ne kii moom jàpp na ne moom moomoo ñële ay bidaakat lañ waaye kee ak kee boo leen seddee ci wàllu jëf daanaka ñoo niroo voilà ñoo niroo ñooy ñëwandoo jàkka ji di respecté yi nga xam ne man nañ koy respecté yi nga xam ne jullit bu normal sax da ko war a def ñoom ñoo koy bokk yi nga xam ne moom la gaa yi laisser aller ñoom duñu ko nekk léegi nag loolu lu leer la suñu boroom nag kon ne gaa yi nga xam ne nag farraqu dañoo tàqali diinahum seen diine wa kaanu shi'a ñu nekk ay pàcc-pàcc lasta minhum min fii shay bokkoo ci ñoom yow dinaa Muhammad ci dara yonent ma saar saam ku mel noonu di par parloo xamal na yonent ma lay saar saam deñ na ci yéen yéen ñépp innama amruhum dëgg-dëgg ñoom seen mbir bàyyi leen foofu fële te génn ci seen mbir dañal ci seen mbir ilallahi ca boroom ba di la jëm summa ginnaaw ga fa lay mujjee seen wute yooyu summa ginnaaw gi yunabbiuhum mu xabaare leen bima kaanu yafalun nga xam ne moom lañ doon jëf man jaa abu keroogee nag képp ku fi indi bil xasanati keroog ca sa borom bil xasanati ci lu yiw falahu kooku de dina am ashra am ashru amthaliha dina am néew lu mu néew néew fukk bu defee benn bu baax fukk yu mel ni lu baax loolu le wamam jaa bi sayyi'a ku fi dikkee nag loo xam ne lu ñaaw la bàkkaar fala yujza moom deesut fay illa mislaha deesut ko fay lu dul lu mel ni li fi rek mooy benn bàkkaar lu fi indi benn lañ koy fay wahum la yuzlamun te kenn du leen wàññil ci du njëkk ñi duñu wujj ñi kenn du leen tooñ kenn du leen lañ wàññil de qul waxal innani man de sayyidina muhammad alayhi salaam hadaani na ma rabbi sama borom ila siratin mustaqim teg ma ci yoon woo xam ne wu coow wooral la diinan muy ab tëralin diinan soobu waay diinan mode de vie qiyaman boo xam ne dafa coowooral mooy yoonu kan millata Ibrahim yoonu Seydina Ibrahim la de alayhi salaatu wassalaam ci ma borom bi gindi man seydinaa muhammad alayhima salaatu wassalaam xaniifan muy yoon woo xam ne dafa dëng lépp coow ci borom bi tabaaraka wa taala wa maa kaana minal mushrikiin te seydinaa ibrahim moom mala yahuudi ak juif yi di wootewu moom de nekkul woon koo xam ne way bokkaale loo woon comme yéen qul waxal nag inna salaati nga dëgg-dëgg li nga xamante ne nii mooy sama julli yi may julli moo nusuki ak ni nga xam ne noonu laay jaamoo sama boroom ci wàllu ak wa max mahyaay ak li nga xam ne mooy sama dund wa mamaati ak sama dee ak na may na may dundeek na may sama dund fii ni ma koy defee waaye sama dee na may fexe na may fexe di def ba na may deewe bu may faatu na may faatu lillaahi loolu lépp jébbal naa ko te def naa ko te yéene naa ko lillaahi te ci projet yàlla laay nekk borom mbindeef yi la sharika la amul bokkaale amul point d'associé amul lees koy bokkaale wa bi daalika te gis nga ci lii ma fi tudd te lii yoon wi umirtu moom lañ ma digal ma nekki wa anata man seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam awwalul muslimiin maay ki njëkk ci ñi nga xam ne ñoo wommatul seen boroom ci lu ñu jooyal nag du ci xeet wi kese comme li ko leen ci boroom xam-xam yi di waxe mooy comme lañ la waxoon fële rek ne dañ maa digal an akuna awwala man aslam loolu waxoon nañ ko jarul mu ngi noonu qul wax leen ñoom yéeféer yi a ghayrallahi abghi rabba ndax keneen ku dul yàlla ngeen may sàkkul moom ngeen bëgg man ma sàkku rabban def ko boroom di ko jaamu yéen da ngeen a wéradi wala lu leen dal wa huwa ta moom boroom boobu rabbu kulli shay mooy boroom lépp rek moo ko moom ta mooy boroomam ta moo koy bind moo koy yar ta moo koy tette lu nekk rek moom moo koy màggal wala taksibu ta nag du du du kullu nafsin illa alayha bakkan bu nekk nag du fàggu bu lu lu dul ci kawam la jëm de bu sàggoo ay bakkaar ci kawam la jëm wala taziru te nag du yenu waziratun wizra uxra benn boroom yen benn bakkan du yenul beneen bakkan bu def ay bàkkaar du ko yenul li nga xam ne mooy yenu bàkkaaram yu diis summa ginnaaw gi ilaa rabbikum ci seen borom yéen mboolem seen yéen nit ñi marji'ukum mooy seen dellukaay seen delluwaay fa yunabbi'ukum bu ngeen ñëwee nag dina leen xabaare bima kuntum fii taxtalifuun ci li nga xam ne moom ngeen nekkoon di ko wuute fii ci wàllu gëm yàlla ak wàllu yoo yëlee wa tamam borom boobale mu ngi tëj saar bi mooy laay bu mujj bi di laayab téeméer bi ak juróom benn fukk ak juróom wa huwa ta moom moom borom bële alladi mooy ki nga xam ne ja'alakum moo leen def xalaa'ifal ard ngeen nekk ñoo xam ne yéen a wutu fii ñi leen fi jiitu woon ci suuf si ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di wutu wonte bu fi ñuy jógee génération par génération ngeen di wutu wonte moo leen ko def wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd mu yëkkati leen li ci yéen fawqa ba'din ci kaw ñeneen ñi darajaatin ay daraja ci wàllu yàlla ak ci wàllu àddina kese borom bi moo def nit ñi yamuñu am am yi ñàkk-ñàkk yi li ngay am ak la ngay ñàkk nit ñi tolloo la wuñu ko naka noonu ci yàlla yi ak xam-xam ak yooyu yëpp borom bi moo yëkkati ñii ci kaw ñeneen ñi dara jaatin li yabluwakum lool nag defu ko ngir ñuy gundi ñi nga xam ne ñoom la yëkkati ñuy xeet ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf déedéet li yabluwakum waaye ñi nekk ci suuf nekk di iñaane ña leen féete kaw déedéet li yabluwakum borom bi da koo def ngir mu nattu leen fii ma aataakum ci li mu leen jox ndax ku nekk mbindeef mu ne ñàkk nga wala am nga kooku am na lu la yàlla defal kon nag borom bi dalay nattu yow ca la mu la jox ak poste ba mu la jox ak fa mu la teg ci kaw suuf ak ci àddina bi foo man di ne mu ngi la fay nattu bul foog ne président ak ministre kese la yow sa kër wala yow sa néeg yow tool ñu la liggéeyloo magasin bi ñu la jox atelier bi nga yor yooyu yëpp boroom di daf la teg la ngir mu daal di lay nattu ci lim leen jox waaye ci wàllu xam-xamit ngir ngay góondi nit ñi ak bi leen xeet ah borom bi daf leen koo jox yabluwakum ngir mu nattu leen fii ma aataakum ci lim leen jox inna rabbaka dëgg-dëgg sa borom de yow sayidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam sari'ul iqaab mooy ki nga xam ne moo gaaw àtte de ak gaaw àtte moo gaaw mbugal boo ci ki nga xamante ne moo ko moo ko moy haa bu kenn jàpp ne dafa yéex borom bi de moo yéexalul mbir mi daa fekk da ko dogaloon te jotagul sari'ul iqaab moo gaaw ak mbugal ci ñi koy moy wa innahu tamam borom boo bële la ghafuurun mooy aji jéggalaa kon ngir ñi nga xam ne ñoo ko gëm te di jéggalu rahiimun mooy ki nga xam ne mooy aji yaatu